génn àddina deux cent six rahimahullah qaala axbarana Muhammad ibn Ishaq mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar ibn Xayaar mooy borom siira bi borom kutubu sëriñu waa waa asxaabul di di di sëriñu waa asxaabul magaazi voilà <laughs> as-siyar wal magaazi siiwa ci ibn Ishaq voilà rahmatullahi alayhi ñii ne dàkkantalam nag moo Abu Bakr ñi ne Abu Abdillah daal di génn àddina moom moom moom côté année quatre-vingt yi la ja la gane àddina génn àddina am ñu ne cent quarante-quatre am ñu ne non cent cinquante am ñu ne cent cinquante am ñu ne cent cinquante trois nekkoon fi nga xamante ne mooy fële ca euh, euh, bilaadul Iraq Baghdad euh, ginnaaw gi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Abdillah ibn Abdirrahman ibn Abi al-Husayn mu jël ci Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi al-Husayn ibn al-Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abdi Manaf al-Qurashi an-Nawfali al-Makki nekkoon boroom xam-xam bu mag la woon ci wàllu lu jëm ci wàllu ajak yooyu rahimahullahu ta'ala mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha la yudkhilu bis-sahmi al-wahidi thalathatan al-janna thalathatan al-janna sami'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khayr war-rami bihi wal mumidd bihi al mumidd bihi mooy al munabbil mooy al munbil mooy ki lay di la jox mbir yi flèche yi ngay sànni kooku la voilà mu ne wa qaala rumu warkabu wali an tarmu ahabba ilayya min an tarkabu kullu ma yalhu bihi ar-rajulu al-muslim baatil voilà li la sonaane la noo tax euh, euh, euh, laxwu moom moom ci cosaan baatil la dafa neen waaw baaxut yonent waaye saar saam ne kullu ginnaaw bi mu waxee moom li jiitu mooy li xadis bee rek doon wax lii la ci mooy li lii leeral xadis bee waaw li nga xam ne moom la wax fee ci riwaay ma Abu Daawud bi ngis léegi mu ne bépp loo xam ne kullu maa yalhu bihi lu muy fowe ar-rajulul muslim góor gi nga xam ne woy wommatu la baatilu neen la illaa ba mu des ñett yi ramyahu bi si jàng bi muy jàng tey def di tamrin di exercer sànni bi muy sànni ci lance à arkam ak tiiram ak yooyu wa ta'dibahu farasahu ak li muy exerce yi euh, exercer di wa mulaabatuhu ahlu ak foog bi foog soxnaam bi ahli bi annahunna min al haqq ndax yii nii ci xaq yi la bokk luy kese la lool moo tax waaw boo gisee bu ci nekk daa am lu njariñ ju mu am ci gannaaw boo xam ne bu précis waaw moo tax euh, diine wootawul ci kaay leen foo ngir foo objectif fort euh, pour boo xamante ne le but c'est fort l'utilité c'est fort tout c'est kese muy mbiru bakkanu kese loolu amut moo ra yooyu saa sam ne lépp po boo xamante ne bu jullit bii def la loolu neen la mooy yàlla àndu ci bëggu ko te tamit doo ci amee dara bal boo mayul ay bàkkaar sax ndax baatil moom nga nekk di permettre sa bopp di nekk ci baatil moom de toute façon loolu moom da nga ciy jëlee lu loo xam ne bakkaan bi ciy mën a jóg kon nag mu ngi noonee quoi waaw waaw mu ngi noon waaw léegi noonu la ndax yii ay àq lañ ndax wax nañ la bu ci nekk li muy jariñ mooy li nga xamante ne euh, di laas kiir yooyu dina jariñ bés bu xare amee ak yoo xamante ne nii wax naa la xattaa nga nekk fenn ab am sa mbir sa alal ay nit ñëw bëgg laa àtte ñàkkal bu boobaa bu fekkoon nga man yenn yi boo degee nee sawaay boo degee nee sab sab sab sab sab sab kalaas sawaay ne kërëj kërëj boo daan kërëj kërëj gaa yi band yi di tas di tas <laughs> dinañ xam ne ndax ñoom xam nañu xam nañu bëriwu mete sawaay <laughs> ak yooyu dinañ ne hë ah, lii def kalaas la moom <laughs> xaaral ba lañ ñoo kalaase fii moom ni kof kalaas ni kof la de kii di yë kaay gaa xaaral laay ba mu déggee waa ji dugal rëkk rëkk dégg bruit boobu la gaa yi fëx <laughs> gis nga mooy fo moomu noonu di jàng di essai exercer wu mooy day am mooy la kii waxoon rek day am bi euh, kii Abu Yahya waaw <laughs> rabihal bay'u abo aba Yahya yeneen sa waxoon Seydina Suhayl Suhayl ibn Amr ar-Rumi nga xam ne Suhayl ar-Rumi ibn Sinan Suhayl mooy Suhayl ibn Amr non su euh, mooy Makka waa ji ñëwoon euh, sulhul Hudaybiya non kii Suhayb waaw xarit Seydina Umar radiyallahu anhu ibn Sinan nga xam ne da moom li mu doon def mooy Makka bon comme que euh, ah, par alliance la fa nee woon moom da doon defar armes yi ay xeej ak yooyu léegi bi bi mu gëmee yàlla di julli muy gàddaay waa Quraysh ma bu jël leen tar ko ne ko hee yow ataytanaa su'lukan haqiira sa waay gars yi commencé koo atte ñàkkal comme rek nga gis yéefér yi ñoom ñëpp a yem ci yooyu <laughs> ne ko yow bi ñu fiy dikkal amoo woon tus am way ñàkk nga boo xam ne bu doyani nga woon lépp loo fi am ñun ñoo tax nga am ko fii ñoo la ubbil may la ah, jàppandal la fii ci suñum réew fii ci Makka ba nga am ko fi léegi nag yow nga ñëw bàyyi suñu diine ñu newoon ñuy wax diine ñu bees ñëw fi nga am nag moom ba far naan da ngay gàddaay léegi eh, mu ne leen gars yi bi ñu ko karee li ñu leen wax da leen ne yéen ñëpp xam ngeen ne maay defar flèche yi <laughs> waaw wóor na yàlla gis ngeen sama yii nii flèche yu ma feesal laa yor gis nga bés bu ngeen ma naree euh, dox sama digganteeg ma gàddaay dinaa ko lancer déchaîner ci seen kaw te yéen a ma gën a xam xam naa ne du ma mooy sama tiir du maay defar flèche yi wala déet ak jaas yi <laughs> waaw suwaa nag gaa yi ne ko non ñun c'est soxlawuñu la yow ci sa bopp mais alal ji lañ bëgg mu jox leen lim jotoon a yor ci alal ak fa mu dénkaane alalam ne leen man ngeen a dem jëli ko waaw mooy loolu noonu gis na kooku doon na ko jaay <laughs> bi muy gàttaay noonu wax na ko gaa yi waaw ne leen bu ngeen dem attention naa décharger li ngeen li ma yor ci ay flèche yëpp ci seen kaw tax xam ngeen ne man may defar flèche yi li ma ci aye du ma mooy sama sama cible waaw comme li wax si waxoon ne man. dama ne woon koo xamante ne armi eh, eh, rabyal xabasi qalla maa axti'u eh, maa axti'u sa waay man dama doon sànni rabyal xabasa waaw sànni éthiopiens yi nga xam nañ leen a xamoon ci loolu ñu aayoon ci loolu nii waa na ma daal di woon cible dara daal di koy raté man nii nga xam ne mooy wax si keroog bi muy génn di dem Badra gisoon nañ ko fi waxati ko non Uhud gisoon nañ ko fi waxati ko fi waxati ko fi kon loolu daa am solo mooy nga gis ne loolu kon njariñ laa nga ca gannaaw boo xam ne non seulement défendre sa bopp mais bu diine soxlaa euh, l'islam soxla nga mën a taxaw loolu mooy pomoomu kon bi ci entraîner sa bopp muy pomoom di sànni ay lance-pierre di jàng di ciblé voilà di sànni après dem keneen indil la ko keneen essayé ngeen def mu nekk raaru jeu noonu mooy nga gis jeu boobu daa am benn utilité ca gannaaw moo tax yeneen bay saa am ne fa innahunna min al haqq waaw beneen waa poog yi nga xam ne mooy euh, euh, mooy ta'dibuhu farasa farasa waajal gi muy waajal fasam waxoon nañ la c'est pareil tamit waaw di ko jàngal ay daw pour dugg génnaat gi yëkkati cabré nangam ak nangam waaw ni tël noon bi ak ay ay ay ay ay ay ay kiiwam ay tànkam ci karam tël gaa yi wan na yu mew noonu loolu daa nekk loo xam ne non seulement dina la jariñ tamit boo booy woyaas yoroon saw fas ay bambikar la waaye bu diine soxlaa waaye mulaabatahu ahla ak foog ngay foog sa soxna loolu it daa am njariñ goo xam ne moo ci nekk ndax day wa ashiruhunna bil ma'ruf googee diine jégle loolu ca la lay dugg mooy euh, wa ashiruhunna dundu leen ak seen mbokk yi mooy seen soxna yi di dund ak ñoom bil ma'ruf ci njekk ci foofu buntu boobu la lay dugal waaw wa ashiruhunna bil ma'ruf ngeen dund ñoom ci njekk nga xamante ne nii ci lay ënde mawadda ci lay am pogoogu ci lay nekk euh, euh, yërmande diggante ñaar ñiy sëy ñu nekk ñoo xamante ne nii ñam affinité boo xam ne day am seen diggante ndax yooyu noonu dafa am solo di sangoondoo di ondoo di def course di def noonu léeg-léeg voilà di def sax yu ay jeux yoo xamante ni ñoom ñoo ko xam quoi loolu nga xam ne même jeu course waaye jeu voilà ay cache-cache yu mel noonu waaw ak jeu lépp loo xam ne daal jeu la boo xamante ne nii du gaañaate voilà mu bañ a nekk tamit jeu boo xam ne danga koy def gaañ soxna si <laughs> après foqoj loxoom bi saay loolu xam nga ne <laughs> yaa vay yow amagoo sa projet bi daa yedd so waa vay xanaa nag balaa siira bi balaa kii fanaan siira bi balaa nag euh, kii nu tudd euh, hadis jeex nag riyaat bi nag xanaa nag di nga dugg ci riyaat yi tamit soxna yi boo ko defee ngir yàlla ci riyaat yi lañ <laughs> waaw ah ci ajana yi lañ bokk si waaw yeneen tibaay saa saam nee na li gën ci àddina lu nit ki am mooy al ah, xayru mataa'i dunya innama dunya mataa àddina bi eh, eh, eh, borom bi dafay def yoo xam ne yu ñuy bànneexoo la bi gën ci woowu nag boo xam ne bu dagan la mooy almar'atu saaliha mooy soxna soo xam ne su su baax la muy ngay bànneexu ci moom moom itam muy bànneexu ci góor bu dagan bi waaw kon nag yaa fay halla bikran yulaa'ibuha wa tulaa'ibuka waaw déggooli Seyna Rasulullah saa saa waxoon Jaabir keroog biñ jógee ghazwatu zaat riqwa waaw waaw naan ko waa Jaabir da ngaa soxna mu ne ko waaw mu ne ko abikran am sayyiba waa loo takk yow jànq nga takk wala koo xam ne jeeg la ku ma sëy ba pare mu ne ko man nag sayyib la mooy koo xam ne mas naa sëy ba pare mu ne ko halla bikra yonent bay saa saam ne ko lu la tere woon na euh, euh, takk euh, janq ku nawe boo xam ne tulaa'ibuk ngay foog mu tulaa'ibuk ha ngay foog moom wattu wa tulaa'ibuk muy foog ak yow mooy foogoogu daa nekk loo xam ne mooy day day te tamit ci ngeen di mën a ci am soppante tamit bu boobaa bu ngeen di jote ci lay gën yombe parce que fekk na pare na ci wàllu yaramam ak yëpp yow pare nga doo ko gaañ voilà loolu yëpp te tamit ngeen ci amaale doom joo xamante ne nii ba ngeen koy am ngir mu dug mu mu dugg euh, nekk koo xam ne day dund euh, màgg nekk koo xamante ne ci diine ngeen ko yar loolu la nga gis fo moomu nga xam ne li nga xam ne <coughs> hmm? euh, lu am am solo voilà waaw <laughs> waaw mu ngi noonee waaw waaw loolu lu ama am solo la Ah, waaw <laughs> sinon moom yii nga gis ah hmm? wu ci nekk daa am am njariñ bu nekk ca doon waaw loolu lu am am solo la jàng eh, rawante fas rawante xool kan moo dàq tiir yu mel noonu loolu dafa am solo quoi waaw loolu lu am am solo la waaw waaw loolu <laughs> waaw loolu <laughs> daa am solo ak tamit di waajal sa sa sa yaram waaw loolu day duggaale lépp loo xamante ne façon arts martiaux yi nga xam ne nit ki da koy jàng waaw judo man karaté man yooyu nga xam ne non seulement ak de défense nga xam ne nit ki da koy jàng non seulement mu man ci protéger wu mais bés boo xamante ne xare ak yu mel daa am moom da ciy man da koy mën a jariñ waaw moo tax daa nekk défense yoo xamante ne nii moom buy dox ci mbedd may agresseur ne ko nii bu dee man na yooyu Euh, day gën baax ci moom yooyu yëpp daa nekk yoo xam ne yu am am solo la quoi voilà ak sa yaram wi nga bañ a toog rek bàyyi ko noonu ba du du dara gis nga ne saa sam da doon jàng da doon rawante des fois ak Sayyidatu Aisha ñuy mooy bon rek wii def course voilà yooyu yëpp di di di di entraîner tamit ngir tamit sa yaram bi euh, dëgër mais boo koy def na nga sol lu jot ah. pas du la lool bu ñu ne léegi après nga sol loo xam ne yow. sa faxis bi sa pooj yëppan ci te yonente bi alai saat saa waxoon ne euh, daal di muur sa faxis fa innal faxisa awra euh, muural sa pooj bi ndax pooj awra la même bu dee bon loolu jóg ak tamit euh, li yooyu mais pour wan la ne loolu amoo ci droit naan voilà loolu may la après nga ñëw doo sol dara daanaka sol lu gàtt gàtt nekk ci sa waaye ca sa kaw pooj ca kaw a kaw nga naan damay entraîner tax déedéet xanaa foo xam ne yow nit ñi duñu la gis waaw boo nekkee yow kese wala sa néeg nga yor tapis boo xamante ne tapis de course la nga yéeg ci def waaw loolu yi dafa baax waaw dëgëral sa yaram defar sa yaram yooyu tamit dafa baax waaw ba pare nga amaale ci santé kon loolu lu ama am solo la waaw hmm? eh, loolu lu ama am solo la ko hein eh? eh, lu ama am solo la quoi voilà <laughs> kanta nekk fi moom di dégluy son ak yooyu naan yooyu moom daa bokk ci lahwul mu baax lool la loolu moom amul <laughs> waaw ndax wa min annaasi man yashari lahwal hadiis loolu moom euh, yàgg nañ koo gis waaw ñoom ibnu Mas'ud ñoom Abdallah ibnu laaj nañ leen loolu mooy lan mu ne al-ghinaa waaw walladi laa ilaaha ghayru wat ki nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul moom mooy mooy moom moom la mooy son yi waaw yooyu moom manoo ci nekk naan bon euh, voilà parce que ñun les soufis yi yooyu yëpp ay caaxaan la waaw nekk ci son yi parce que ñoom Serigne diw la ñu yor seenu guitare yooyu yëpp ay caaxaan la laa wax ay toxoroo ki riiti naan voilà nangam ma ne loolu amu ngeen nu ngeen ko ak ku mu man di doon ku man di doon ay caaxaan la waaw loolu dimbaliwul xam nga fi yeneen saa saam loolu mu jeexale dane fooyee lu tax moom mu dagan fa inna dane ñooñee fa innahunna min al xaq ci xaq la yow son yooyu bam xaq la nekk waaw tabale yi ñuy teg naan waa park ay suufi la eh, di di di di dóor di di di wëndeeloo yooyu yëpp ci caaxaan la ak ku ñu la ko man di wax moo koy def yëpp caaxaan la waaw loolu dafa leer nañ waaw lu leer nañ la loolu du yëfi caaxaan gaa yi bëgg ñëw dugal ko ci diine gi bokk nay affaire yi ci la am jamono joo xam ne ñuy toog euh, sëriñ bi wala kenn yor guitare gi di di riiti di son waka toxoroo ko jaayu après ñu ne léegi lii lépp nag ci yàlla la wal iyaazu billaah fan la nekk ci yàlla loolu demewul noonu waaw waaw loolu demewul noonu loolu xam nga la lay dimbali nit ñi mooy li al imaam al mubaarak fuur yi wax ne loolu moom laa shakka fi annahu mu'inun ala al-fasad wal batala waaw moom moom nekkul dara dul li nga xamante ne day dimbali nit ki ak ña koy def ci ak yàqute seen xol yi mooy mujj yàqu ñu naan gaa yi dañoo nekk fu sori lañ nekk waaw ñu xamul ñoo xamul waaye affaire yi dañ ciy dégg yàlla ak lool bu dee lool ñu ne sàngara si dañ fiy dégg yàlla bu dee da lépp ci yàlla la jóge rek loolu tax na moo ko fi def te tax na léegi ngeen di dem ci nga xam daa xaram ngeen koy def naan ay nangam loolu yu fi caaxaan la ko wax voilà loolu yu fi caaxaan dëgg ngoo waaw <laughs> waaw nan la dëgg wa min allahi wa min annaasi man yashtari lahu al hadith am na ci ñoom dañuy jënd li nga xam ne mooy mboosóoru kàddu ak nettal yi li nga xamante ne mooy ay way la imam sayyidna ibn Mas'ud waat ci ki nga xam ne amul benn buur ku dul moom ne loolu mooy way ngeen toog ak ñoom ibnu Umar ba ñuy def tafsir alayhi demal foofu di nga ko gis alhamdulillah loolu yëpp leeraloon nañ ko foofu moo tax yooyu ay waxi caaxaan la bu la ci nag dara wala yaxuran naka bu mu la war que ni voilà nañ euh, bon sauf que gars yooyu ay soufi la ñu voilà euh, euh, loolu le grand soufi tel ma yooyu yëpp a ci yam après na nekk grand soufi est tax moom parce que moom la léegi ñu fexe di daganal lu yàlla xaraamal demal ci suuratul Luqmaan gisoon nañ ko ci ñaar ci début euh, aayo mena naasi man yashtari lawal hadiis li yudilla an sabilillah bi ghayri ilm wa yattakhidha huzwa ulaa'ika lahum adhabun muhin loolu demal foofu boo fa demee di nga dégg wax ya saxaaba yi ni ñu ko tekkee te ñoo gën a xam ñëpp waxu alquraan ñoo gën a xam ñëpp waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu daa leer nañu ko wax waaw nañu arrêté caaxaan yi waaw nañu arrêté caaxaan yi lahwu ñuy wax boobu bokk ci toog di son déglu musique ak tamit toog ñu naan voilà c'est fête de la musique dans la mosquée ñu daal di woone dañuy organiser fête de la musique dans la mosquée loolu ay caaxaan la laa wax waaw naan boo c'est que bokkul ak musique nag yi ngay dégg ci mbedd mi c'est musique orientale ma ne wayow bu leen ñu fontoo nga naan lan musique ba muy xaraam li Ibn Mas'ud doon wax li musique ku ñan la woon <laughs> non dama lay laaj musique ku ñan la woon wolof du wolof yi taa yooyu wolof yi ñoom xamuñ leen woon sax musique oriental orientale mooy loolu mooy mooy mooy orient ah. proche et Moyen-Orient ak ay ay Makka ak Médina ak ay ay Palestine ay ay ay Liban ak yooyu yooyu la ah. ay ay Égypte ay yooyu c'est ça mais ba bi lii Ibn ba muy wax fan la doon dund moom nekkuloon Médina ci ay Irak ak yooyu ay Kufa bay nañ bàyyi caaxaan yi ak alxuraan ba muy wàcc waaye c'est musique orientale ñu toog léegi ñu toog nag ne voilà yor seen toxoro ci biir jàkka ji loolu moom ñoo ñu gina a ñu gën ñàkk bopp waaw yor ay ay ay guitare ci biir jàkka yi ba pare di ko def waaw tépp ku ko def nga bàyyi ko moom loolu kenn du ci roy kenn waaw loolu bu doon lu baax la yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko ci jikk waaw sahabaam yi radiyallahu anhum kon nag bu ñu fi kenn rey ak ay parce que c'est yu diw ak wala nangam ak nangam ma ne tas dara fii ay caaxaani kepp la waaw caaxaani kese wal iyaazu billaah ku la ko man di wax mu ngi wax loo xamante ni lu wuteeg lu am la waaw alquran daa leer sahaaba yi radiyallahu anhu ñu koy yonente bay saa saab ñu leeral ko kon bu ñu fi kenn sonal yonente bay saa saab waxam fii dafa leer nañ waaw neena kullu ma yalhu bihi ar-rajulu al-muslimu baatilun illaa ramyatun bi qawsihi wa ta'diibuhu farasahu wa mulaa'abatuhu ahlahu fa min al-haqq waaw te li ma yow lii bon yow entraînement bi nga doon wax ak loolu gisuñu ko fii ñu ne mais loolu ci ci ci ta'diib gii la bokk farasahu bu koy def di entraîner fasam moom itam yaramam da ko ciy waaw ngir loolu ci dëgg la nga xam ne mooy ngir mu pare ngir ëllëg yaramam pare ngi mën a faire face sinon bu dee daa toog lekk ay ay ay jigo yu ba ay xaasi yu bari nag gëléem yu ndaw yooyu lépp luy calorie ci yaramam yi du yëngu du def dara waaw kooku feebar yi yëpp koy attaqué bala koo noonu ma attaqué mu nekk fi ay infarctus façon feebar yu ne nag mu am ko waaw diis diis boo xam ne daanaka du man dara te ko teg boppam parce que du yëngu lu tax yonent bay saa saam doon dàq ak Sayyidatu Aisha di def course loolooy wane ni lii daa dagan ndax mook soxnaam foo ak sa soxna ak yooyu waaw boo amee soxna fekk am nga teg seen tamit fii mu yor nga yor ngeen wala kenn ngi essayer daw ñaata tour nga def ñaata calorie nga lakk après moom it mu def loolu loolu loolu ci la loolu ci la mu ngi nii loolu lépp dugg na gisoo ko waa yow <laughs> kon wallahu <laughs> ta'ala alam <laughs> ay nga non non pas non waaw non parce que loolu parce que gars yi benn affaire la pour ñoom il suffit ñu ne waayaw suuf yi sàngam ñu ngi def lenn après c'est bon c'est pas bon waaw ak ku man di doon nag ku mu man di doon waaw ak ku mu man di doon amul parce que ñoom nàngam ak nàngam yooyu yépp sawaay eh, wax leen alxuraan daa gën a yomb def li yàlla digle yi yone saa salaam doon def ak lim nekk woon ak saxaabaam radiyallahu anhum daa gën a simple pourquoi parce que diw la rek dinañ fexe ut fu ñu ko njàmbaa ba mbir mi léegi mel ni walla ci am na kaat bi wax ma ne dagarul voilà c'est bon c'est connu la wal xadiis la waaw ngir sànkaate kese la waaw loolu loolu alquraan a ngi fii alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub la ñu borom bi alaa waawee alaa yiw ngeen ma yëgal leen bi zikrillah ci di euh, zikr tudd yàlla jullu ci bay saa saam yooyu loolu la xel yi dalek jàng alquraan nekk fi bako fi di permettre sa bopp du yori toxoroo ki ay guitare ñu naan guitare ak sëriñ baa ngi nii loolu loolu bokk na ci aala yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ naan ñooñu par exemple képp koo xam da ngaa yor yu mel noonu di benn yi ñëw yàq ko est ce que waajooju dañ naan ko léegi yow da ngaa war a fay utalaat ko guitare ñu ne la kenn du ko utalaat guitare même bu dee ne après waa ji dinañ ne ko ñenn ñu ne kenn sax da ko dul inquiété ñenn ñoo euh, dinañ ko wax nañ ne ko boo nay de attention parce que mbir yi day nekk fawda après quoi ku nekk di fajal sa bopp. waaye le fait ñu ne kenn du ko utalaat loolu rey wane ne parce que loolu bokkul ci li nga xam ne nit war na koo yor di ko am ñu naan alal boobu bokkul ci alal yi nga xam ne war nañ koo détenir parce que waaw mu ngi mel ni nga doon sa butéelub sàngara benn waaye ne jëlub xeer daal di ko ci na rës mu toj. manoo ñëw devant le juge ci réewum jullit naan ko léegi waa ji daa takk sama butéelu sàngara naan la jërëjëf ci waa ji mais de façon bon bu dee dina ko euh, kii danaan ko euh, leneen baat que manoon nga ko gaañ ak leneen dee ko defee neneen wala nga nga wax ko autorité yi nga xam ne ñoom ñooy lool moo gën nga koy fajal sa bopp mais sinon kanta waa ji dañ naan ko léegi nag da euh, damin yow kay nga garanti mbir mi damay jëndiwaat beneen bouteille boo xam ne bu la woon boo xam ne nangam ak nangam ah whisky woon nangam ak nangam bu anee nangam fayal kooku kenn du ko wax parce que loolu caaxaan la mook élément de musicaux mais instruments musicaux yee yëpp waaw ku leen na rajax kenn du la fayloo parce que lu tax parce que caaxaan la kon kay loolu leer na wal iyaazu billah kon loolu bokkul ci mu baax bi loolu bokku ci waaw ak nu ñu ko mën a mbubbalee ay musique orientale ak musique soufi ak yooyu yëpp ay caaxaan la waaw tabala yeeg toxora yeeg di ci riiti di ci jaay loolu bokkul ci diine waaw ay laa ilaaha illallah yoo xam ne njëndën waaw laa ilaaha illallah rëndën yooyu yëpp ay caaxaan la yor seeni tabalaay rëgg di fëgg di wër ko daw moo tax seet ci rek waaw di yuuxoo ko transe ka daanu lool transu caaxaan kese la laa ilaaha illallah ji du moo leen transe la ndënd gi la waaw ndënd gi la waaw iblis nag day fekk ay nit di def lu baax mu fekk leen ci biir comme que manu leen a bàyyi loo tudd yàlla dee yeen mu fexe defal leen ko loo xamante ne ay lor sax ngeen ciy jël waaw <laughs> waaw mooy waa ji nga xam ne day julli ba bu julli ba pare ñu daal di tax ak julli ji daal du koy fëgg ci xar kanam gi tël julli ji na ko yal na la yàlla doya dal comme ni nga ma doya dale waaw parce fexe na ba ba du julli mu ne day julli waaye dina def woo xamante ne daanaka bu ko defee ñàkk koo defa yem waaw kon nag wal warwatina yu xaraam yi nga xam ne daa leer nañ muy toxoro yooyu ak riit yéeg i jëm ci yooyu wallahu taala aalam kon al imaamul xaafiz kon nag Eh, eh, eh, insha allahu taala foog naa ah yaa vay nañ yem nii ah nañ yem nii bu ko defee ci kaw nii ci la ñu naaw hadiisu ba Uqba ibn Aamir ñu ciy jàng tamit leneen li yoneen saa saam ne képp ku xam xam-xam boobu di seggane ba bàyyi ko wane ko ginnaaw xéewalu yàlla la de boo xam ne moom nga ba waaw képp ku yàlla xéewale dara war ngaa am. Euh, yitte fexe xéewal googu mu des loolu waa bokk ci façon sant yàlla yi gën rëy xéewal gi mu la defal muy jariñ te di la jariñ nga bañ koo sàggane waaw nga bañ koo sàggane waaw bokk na ci façon yi gën a rëy ngir sant yàlla li nga xamante ne ci xéewal yi nga xam ne moom la waxoon na wa in shakartum la azidannakum bu ngeen di sant waat naa ne dinaa leen yokk loolu moo tax boo ko defee borom bi dala ciy may yeneeni xam-xam yooyu am ci biir gin koo maîtriser waaw am ci mémise boo xamante ne bu graaw la te ndax doxal sunna ak li nga xam ne booy shukru googu ngay def à travers lool la yonent saa salaam digal nga koy def lillahi tabaraka kon loolu nañ ci bàyyi xel am solo la waaw